audu billahi min alsheytaan alrajim bismillahi arrahmani irrahim walsalaatu walsalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa saxbihi wa man waalaa amma baadu fa yaquulu alsheykhu ahmadu alxadim alayhi ridwaanu albaaqi alqadim fi qasidatihi masaaliku aljinaan fi jamci ma farraqahu ddaymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi almuqaddima fi faslun fi tasawuf arkaanuhu naarifu minha sab'a sumtan wa juu'an wa jtinaabal bidaa'a wa tawbatan wa saharan wa 'uzlan thumma istiqaamatan fa ni'mat xaslan wa zaada shaykhuna liyadaali thamina taqwa li ilaahi zahiran wa baatina léegi nag sëriñ bi radiyallahu anhu ci jataay bi ñu génn gisoon nañu bayt bu njëkk bi ci wàllu tasawuf ni nga xam ne noonee la ko al imaamul Ghazali radiyallahu anhu gisee jàpp ne lii moom farata la waaw fardu aynin la farataay jëmm la nit ku nekk war nga lay tax nga génn ci takk takk yi sa xol yeeg yooy yi tax doo àgg ci sa borom mooy def jaamu yàlla ji nam la ko sante ah loolu moom lay tax nga at nga nga man ko set wecc ci leneen lu dul yàlla loolu moom farata na voilà waaw te waxoon nañ la waxu ñoom al imam abul hasan ash-shadili radiyallahu anhu ak waxu al cheikh ahmad at-tijani radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum léegi kon mu ne arkaanuhu kanta li nga xam ne mooy ruknu yi mooy piliers yi mooy keno yi tasawuf de fu xam nañ ci minha ca moom sabaan juróom-ñaari keno yoo xam ne xamees nees ko ci ci keno yi téye tasawuf bi di njëkk sumta mooy dangay noppi ci lépp loo xam ne du lu baax waxuñu rek noppi kese toog noonu di noppi di xoole nit ñi def lu dako du noonu wala nga non mooy noppi ci lépp loo xam ne du lu baax lépp loo xam ne mboosóor la nga noppi ci alaa wa qawlu zuur keroog bi yonent bi alei satu salaam di lim kabaa'ir yi ba agsi ci qawlu zuur waxu mboosóor waxu nar wax joo xamante ne baaxut daf ko wax ba jóg di ko répété di répété di ko répété ba saxaaba yi radiyallahu anhu na ñun de ah ba li ñuy na wax da sax suñu kii waaye yonent bi alei satu salaam ak a neexoon kon mu arrêté alaa wa qawlu kon sumtan mooy di njëkk di noppi ci lépp loo xam ne du du mbir yàlla du dara yàlla baaxut du wax juy defar du jàng alquran du liir du xadiisu yonent bi alayhi salaam du liir téere nit ñu baax ñi xam-xam yi téere xam-xam yi radiyallahu anhum ak tamit di laaya biir ay nit di fo tamit fo boo xam ne bu baax la boo xam ne dañ tax nit ñi nit ñi nekk ñoo xamante ne nii ah comme ni ko yonent bi alayhi salaam doon defee waaw doon wax kële eh, bi mu ñëwee seet ci Seydina Anas waa kër Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu yaay Umm Sulaym radiyallahu fekk fa ki nga xam ne rakku Seydina Anas la woon mu naan ko yaa Aba Umayr maada fa'ala Numayr voilà mu ngi noonu naan ko yow Aba yow Abu Umayr voilà moo doon dàkkantalam ñu xam ne xale mën naa nekk xale bu ndaw am dàkkantal waaw ñu naan ko abu nàngam du mbiru paa wala mbiru mbiru mbiru ay cheikh kese waaw ana sa picc su ndaw si nañ la defoon di foofu moom noonu loolu dafa baax waaw xale yi yëg ne ñoom ci dund ji lañ bokk ñu bañ rek leen parqué fe est leen kenn dem leen foofu déedéet kon sumtan ñu njëkk noppi ci lépp loo xam ne du lu baax wa juan waaye di xiif ci lépp loo xam ne lu xaraam la wala lu dagan sax bu ci jël lu ëpp waaw del xiif ba kera ngay aajo woo lekk te boo ciy lekk na nga lekk lu doy moo tax yonent bi aleyhi salaatu doon wax xam nga suñu borom da yonent bi aleyhi salaatu da doon wax naan man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falyaqul xayran aw liyasmut waaw képp koo xamante ne nii yu'minu nekk na di gëm billaahi ci borom bi tabaaraka wa ta'aala waaw képp ku gëm yàlla rek ah yow yawmil aaxir ak bés bu uh, mujj ba kooku bu ñëwee bay ubbi nañam di wax fal yàqul na wax xayran yiiw aw li yasmut bu ko manul bu réew yiiw nga muy wax jeex na wala boog amul yiiw ju wax na noppi mu ngi noonu waaw loolu la loolu mooy noppi gi waxuñ la nga noppi rek nit ñi toj yax di yàq diine ji nga toog di xoole waaw déedéet kenn waxu la lool yonent bi aleyhi salaatu wa salaam masula jàngale lool te amul kenn kenn ci boroom xam-xam yi radiyallahu anhum ku prôné loolu ku naan aywa dee leen noppi même bu dee ne ñu ngi yàq dëkk bi parce que kiy wax kilifa la ñun mënuñoo def neneen déedéet affaire bi du loolu fen waaw bu dee yàq la boo xam ne xam nga ne yow sa wax ji sa dénoncé ko du indi problème bu ëpp la ngay dénoncé bu boobaa da nga koy dénoncé jarul nag ay tudd tur waaw kantaa li journal façon journaliste yi nga xam ne ah ñenn ci ñoom ñi nga xam ne jaxasewaate lañ bëgg ay naan non man nag sama plateau man kenn du fi gaaruwaale yéen oustaz yi nii rek ngeen mel quoi ah yéen da ngeen di gaaruwaale rek dama naan la hé déglu ma laa wax bul yaakaar ne sa wax yi dina tax may tudd turu kenn dama lay laaj jàng nga alquran jàng nga alquran alquran ba mu daj ñaata yéeféer lëf ci borom bi tabaaraka wa taala seeni mbir di leen kan la fi tuddu turam Abu Lahab kese Abu Jahlin tudduñ ko fi hein la masfa'an bin naasiya kan lay wax noonu naasiyatin kaadibatin xaati'a falyad'u naadiya sanad'u zabaniya kallaa laa tuti'hu wasjud waqtarib du Abu Jahlin lay wax est-ce que fan nga gis ci alxuraan ñu tudd Abu Jahlin hein mais yéefaru Makka yi alquran daanaka ci ñoom la doon kii di leen dal yu bon yi ñuy def est ce que léegi nga mu tudd ci kenn ku dul Abu Lahab nga bëgg yow léegi poussé ba nga gis gaa yi dañuy mujj sax topp li waaj a wax journaliste ba bëgg bañ ne waaw diw dama naan la loolu moo waru la demee lool ana kañ la ñi nga xam ne ay lambda lañu ci wàllu xam-xamu diine xamuñu diine di daldi euh, euh, teg di obligé boroom xam-xam yi nga xam ne am nañu borom bi am na lu mu leen jox lu mu ndaw ndaw même bu dee matuñ boroom xam-xam des fois ndax loolu tamit dëgg la du ñépp a mat boroom xam-xam man ngay wax ci diine te matoo boroom xam-xam da ngay toxal kese du xaste waaye wax dëgg la wàcce nit ñi seen wàccuwaay. sinon boo ñëwee naa ay jiw boroom xam-xam la te matu ko yaa ngi wor ay nit ñoo xam ne da fii mu ne dañuy jàpp ne yow loolu nga wax kon ku war màgg la alors que yow ci sa bopp xam nga ne àggul foofu neel jàmbaar la wax dëgg yàlla moom yal na ko yàlla jàppale kii li muy def yal na boroom bi def ci barke bu ñu amoon ñu mel ni moom ñu bari waaw waaye yooyu yépp mën naa nekk waaye nag bu ko yëkkatil kotam foo xam ne àggu fa waaw gisoon nañ jamono yee ñu ngi doon fàttali sayyidatu Aisha doon wax radiyallahu anha ne naa an nunzila an-naasa manaazilahum nim ne ci muqaddimatu al imaamu muslim ibn al hajjaaj al qushayri an-naysaabuuri rahmatullahi alayhi waaw kenn ñun dañ ñoo digal te kenn du leen woon digal jamono du yonente bi alei sat selaam ñuy wàcce nit ñi seen wàccuwaay waaw bu ñu rabesee ku yàlla yëkkati bu ñu ko wàcc waaye nag ku yàlla yemal diggu dóomul tamit bu ñu ko yëkkati foo xam ne àllu fa waaw kon yonent bi alayhi salaam ci wàllu sumtan lool la mooy xadiis Seydina Abu Hurayra nga xamante ne mu ngi ci saxiixayn képp koo xam ne gën ne yàlla ak bés pénc ba rek ah nay wax li nga xamante ne nii xayran aw li yasmut wala mu noppi loolu nag moo tax sëriñ bi tasawuf waa tasawuf boole noppi gii ci li nga xam ne mooy ci ponk yi mu ne kon waju wajuan kon xiif waa xiifa ci teg woon waaw xiif wajuan mooy xiif xiif ci lépp loo xam ne dafa xaraam lu xaraam moom nañ ci xiif waaye yi dagan sax bu ci dem loo xam ne day mujj indi lool waaw waaw moo tax yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ci njàngaleem mu mat mi waaw nit ki daa war a xaaj lañ biiram mooy bu mooy loolu la doon la doon la doon la doon nit ñi waaw waaw kën a jàpp di lekk rek di yokk hein toppe ko noonu kese day am ay non seulement ay feebaru yaram mu dee yu ñëwee ci wàllu organisme ay nelaw yu bari hein loolu xam nga côté bu mel nii gisoon nañ ko ci wàllu koor gi bi sëriñ bi radiyallahu ta'ala doon wax gaa yi nga xamante ne noonu wa ba'duhum ak la baqari waaw ñenn ñi ñoom dañuy lekk lekku nag waaw kañ waxta futuurihi wa waxta saxari jamono ji nga xamante ne nii gis nga ci lay euh, xëdd wu ci lay euh, euh, dox ak jamono ju muy kii xëdde nga gis ko muy muy rey boppam ci li nga xamante ne nii mooy ci ndogu gi waaye bu waree xëdd nga gis ko mu nekk sëgg ci mbir yi ba daa dootu tal sax ma ne jaamu yàlla ju jag doo ko dootu ko tal léegi nag lan moo ko lan lay mujj dal <laughs> lan moo koy mujj dal waajoo bu defee lool ah is faatahu waaw fa innahu ma al bahimati loolu la waxoon wa kullu man la waaw kooku waaw day nekk kooku waaw fa innahu ma al bahimati istawa il faatahu xayrun kathirun fatawa bu boobaa day nekk comme bahima ndax lan ndax kii bu bari moo koy raw waaw xayrun kathir duy sa koll bi xatta yakuna batnuhu thaqila jiddan fa saara qalbuhu mashghula an dhikri rabbihi wa yadda'i as-siyam wa huwa la yahwi fatilan fil